bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wa sallama wa baaraka ala cabdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk yi noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom rekk moom moo yeyoo ak jaamu deesu ko boole kenn mbaa lenn ci jaamu gi ñu koy jaamu di seet ne moom mooy yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu di jaamam di ndawam waral ci ñun ñu topp ko ñu di ko ñaanal yàlla na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg a kawam moom ak i saabaam ak waa ak ña toppoon seen ginnaaw ci ak rafetal ba ilaa di dellu si ci téere bi di tanbihaat ala ahkaam taxtassu bil mu'minaat di atte yoo xam ne jigéenu jullit ñi ñoom ñoo ko jagoo bu alcheikhu al allaama saalih ibni fawzaan al fawzaan xafidahu llahu taala dajale mu di dajale bu ama ama am solo kenn ku nekk ci jigéenu jullit ñi waru koo waaye comme nañ ko waxee woon yamul ci jigéen ñi rek waaye même góor ñi war nañoo xam atte yu mel nii awalan ndax yenn yi eh, donte ne dafa tuddee téere bi ne jigéen ñee ko jagoo am na si yoo xam ne góor ñi dañ ciy dugg ci ay atte waaye même bu dul loola li tax góor war koo xam mooy mu jottali ndax xam-xam la commencé ko ci njabootam waaye mu nekk loo xam ne xam-xamu diine la bu ñuy jottali xam ne xam gi mu koy xam jaamu yàlla la ak jottali bi mu koy jottali moo xam concerné na ko wala concerné ñu nekkoon ci bunt bu ama ama am solo nag ci e, façon yi deret yi nga xam ne moom jigéenu jullit bi daf koy dab benn bu si nekk am àtte yu si aju ñu tàmbalee woon ko ci deretu mbaax ñaareel ba di deretu njureel ñetteel ba di di ci istixaaba di loo xam ne du mbaax waaye dafay jokkaloo yenn saay ak mbaax waaye nekk loo xam ne du lu la ci jigéen benn bu su nekk am ay atteem ñu taxawoon si ngir jeexal buntu bi cheikhu Saalix xafidahu llahu taala daf ko tëjee benn masala bu ama ama am solo boo xam ne bariwaat na lu ko nit ñi di laajte wala bariwaat na sax lu muy xew te muy nekk lu lu rëy rëy rëy li ñuy tuddee al ijhaab ci mu waxee xukmul ijhaab al ijhaab mooy avortement ak euh, li nga xam ne moom mooy yàq ab ëmb gannaaw nga xamee ne borom bi tabaraka wa taala dogal na ci ndaw si lii di ëmb lan mooy àtte ci di dox ci di dind ëmb boobu ak di ko jéem a yàq lañu tuddee avortement lan mooy àtteem mu wax ne أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن in kunna yu'minna billahi wal yawmil aaxir mu jiital ci ne yow jullit bu jigéen bi war xam ne yàlla subhanahu wa taala dalaa dénk wóolu ci la mu def ci sa butitu njuréel maanaam sa biir boobu la lépp lu si nekk yàlla maanaam yow responsable nga si des la koy laaj ba sax di ko nëbb sax yàlla da tere woon ba mu du dagan ci ñoom ñi gëm yàlla mukk ñuy nëbb li yàlla bind seen biir maanaam ñuy nëbb ab ëmb fekkee ne yàlla dafa dogal ci ñoom ëmb waruñu koo nëbb ndax daa am ay àtte yu ci aju mu ne ndéem ñu gëm yàlla lañ gëm àllaaxira kon jullit bi li mu war a njëkk a xam mooy ne gëm gi mu gëm yàlla subhanahu wa gëm allaaxira dafay waral ci moom lépp lu muy def na dellu ci diineem na dellu ci lan la ko yàlla subhaanahu wa taala sant ak lan la ko yenenteem sallallahu alayhi wa sallam digal wute jullit ñu bare bare tey ci kaw suuf lépp lu ñuy def ñoom daal lañ say xool rek mooy ndax Euh, mën naa ko def wala mënuma ko def di xool euh, li jamono ak di li dox ci jamono waaye du ñu dellu ci seen diine du ñu dellu ci seen diine ndax seen diine may na leen ko walla mayu leen ko loolee ñuy bëgg a def ba tax na mu ne wala taxtaali ala isqaatihi wa taxallusi minhu bi ay wasila du dagan nee ngay jéem di nas ay pexe al ixtiyaal mooy ngay teg ay pexe ngay nos ay pexe ngir looli yàlla subhanahu wa taala def ci sa biir nga yàqu ko mu ne fa inna allaha subhanahu raxasa laka bil iftaari fi ramadan ida kaana alsawmu yashuqu alayki fi xaalati alxaml aw kaana sawmu yadurru bi xamlik mu ne yàlla subhanahu wa dem na ba teggil la ay jaamu yàlla lu si mel ngay dog ci weeru koor bu fekkee ne rekk ëmb boobu nga ëmb dafay diis si yow nga koy booleeg woor wala mu lay lor yàlla subhanahu wa ngir sàmm loola mu dogal ci yow tax na mu lay bàyyiloo ay jaamu yàlla am na la mën ngaa dog mu ne wa inna ma shaa fi hada al asr min amaliyat al ijhaab amalun muharram mu ne li nga xam ne siiw na si sunu jamono ji te mu bari lool ci di def ay opération ngir yàq ab ëmb ak dindi ab ëmb li muy bari bari bari bari bari nee na lu xaraam la ci diin bal yamul rek ci xaram waaye ci bakkar yi gën a mag la bokk ndax dinañ si ñëw léegi yeesaay dafay yegg ci jël àttey faat bakkan jël àttey faat bakkan te loolu yi bokk ci bakkar yi gën mag ci diine waaye ñu xam fii ne moo xam ci commencement ëmb bi la walla même bu demoon sax ba ëmb booba euh, sori lool maanaam ruu dugg sa ñaar yépp a xaraam waaye araam bi dafay dafay wuute ci ci taram maanaam nga def ko ci etaat yi gën a sori ci ëmb bi moo gën a xaraam lool ndax mën naa yegg ci faat bakkan waaye même nga def ko ci ba ëmb bi di tàmbali ñaar yépp a xaraam dinañ ñëw ci ak ak yaatal moo tax ne wa ida kaana alxamlu qad nufixat fihi alruux wa maata bisababi alijhaad fa inna dalika yuctabaru qatlan linnafsi allati xarama allahu qatlaha bi gayri xaq mu ne bu fekkee ne ëmb bi dem na ba ruu am sa mu commencé di dund te loolu waxoon nañ ko fii loolu kañ mooy bu ëmb bi amee ñeenti weer comme ni mu ñëwee si xadiis ibnu Mas'ud yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral mu waxee ne xaddatana eh, saadiqu lmasduq inna axadakum yujmacu xalquhu fi batni ummihi arbaciina yawman nutfa tumma yakunu calaqatan misla dalik tumma yakunu mudgatan misla dalik tumma yunfaxu fiihi ruux yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kenn si yéen mi borom bi tabaraka wa di dajale am mbindam ci biiru yaayam mooy dafay nekk quarante yoo xam ne nutfa la toqub maniyu maanaam rapport sexuel bu amee yàlla subhanahu wa taala dogal ci loolee ab ëmb nutfa boobu muy toqub maniyu boobee dina def ci biiru ndaw si quarante jours mu ne thumma yakunu alaqatan mithla dalik bu jógee ci étape boobu tuxu ci beneen étape bu ñu naan alaqa alaqa ñu tax ñu tuddee ko alaqa ndax dafay commencé di wékku am fu muy wékku ci butitu njureelu ndaw si ci arrahim yeneen quarante jours ci étape boobu lay toll muy deuxième quarante jours mu ne thumma yakunu mudghatan mithla dhalik troisième étape bi muy troisième quarante jour yi ci lay nekkee mudga muy suux suuxu yàpp forme bi di commencé di maanaam muy commencé di formé wu ci troisième quarante jours boobu muy troisième étape boobu ci lañ ciy defaru muy quatre mois ndax quarante ak quarante ak quarante muy cent vingt jours muy quatre mois kon bu bu xasee ba am quatre mois yàlla subhaanahu wa taala dafay yónni malaaka bi xam ne ci xadis boobee tumma yursalu ilayhi almalak dafay yónni malaaka bi ci ëmb boobi am na ci malaaka yi malaaka yoo xam ne la leen yàlla subhaanahu wa taala dénk mooy li jigéen ñi di ëmb loolu kay seen bu ñëwee lan lay wal siru ëmb boobu daal di am ruu muy commencé di dund ak lam koy digal comme ni mu ñëwoon si xadis boobu ni ko leeralee woon waaye ci lañ si jublu fii kon foofa la ruu di tàmbalee mu nekk loo xam ne bakkan la buy dund mu ne bu fekkee ne kon avortement bi foofa la ko defee loola yuctabaru qatlan lin nafs dañ koy àttee àtte rey bakkan ci lislaam moom rey bakkan buy dund ci kaw suuf doomu aadama bu eh, dere deretam ñoŋ nga xam ne kenn waru koo faat mu faat ab bakkan buy dund ci kaw suuf ñoom ñooy am àtte mu ne warattaba ala dalika axkaam almasuliya aljinaiya ba tax na bu defee loolu bépp àtte buy aju ci faat bakkan di crime boobu moom ndaw si loolee da koy topp min xaytu wujubi diya bu fekkee diya sa war maanaam dafay fay diya ala tafsilin fi miqdaariha ci atte yi aju ci loolu maanaam ci ak faram-fàcce ci téere fiq yi waaye liñ ci jublu fii mbokki jullit yi mooy mu xam ne dafa jël atte ray bakkan te ray bakkan lu yàlla subhanahu wa taala rëyal la ci téereem bi rawatina ki ray bakkan te tay wa man yaqtul mu'minan mutaammidan yàlla subhaanahu wa taala ko ne fa jazaauhu jahannam xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaaban adiima maanaam comme ni ko Cheikh Saalih Muhammad ibn Saalih al-Uthaymin rahimahullahu taala di waxee ne ci alqur'an néew na bàkkaar boo xam ne yàlla dajale na si tëkku yi yëpp mu wax ci faat bakkan daanaka doo ko fekk ci alxuraan tëkku yi mu wax yoonu yëpp dajale ko ci benn aaya doo ko fekk ci benn bàkkaar lu dul bàkkaaru faat bakkan te mooy lan yàlla dafa jiital ne fa jazaauhu jahannam kook fan la jëm ëllëg sawara si jahannama mooy fayam yàlla teg si ne xaalidan fiha daf fay sax dàkk te foofu sax ba liñ si jublu may daf fay yàgg lool ndéem ci ngëm yàlla la faatu dina mës a sawar waaye dafa yàgg lool lañ ci jublu xaalidan fiiha mu ne wa gadiba allahu yàlla da koy mere wa laana yàlla da koy rëbb ñeenti mbir ci lan ci faat bakkante tey ko kon mu ne bu fekkee ne ki def avortement bi ci jamono yooyu la ko def maanaam gannaaw bi ëmb bi amee ru te mooy bu xësee ba am 4 mois dafay jël àttey faat bakkan waliyadu billah mu ne waqad samma bacdu alulamaai hada alamala bilmawudati sugra moo tax sax yenn boroom xam-xam yi tuddee jëf ju ñaaw ji mu tuddee ko almawudatu sugra maanaam eh, rey sa doom muy dund ndax loolu ceddo yi dañ ko daan def yàlla mi waxee si alquran wa idal mawudatu suilat dañ daan am doom ju jigéen bëgguñu woon am doom ju jigéen bu ñu amee doom jigéen dañ koy suul muy dund waliyasu billah ñi ko daan rey yàlla ne ëllëg yowmal qiyaama bakkan booba ñu reyoon dañ koy laaj waaw yow lan nga defoon ba ñu rey la lan moo doon sa bakkaar innocent deful dara yow nga rey yàlla dina ko laaj lan moo taxoon ñu rey la nee na kiy yàq ab ëmb maanaam kiy def avortement fekk ruwa nga ca waxdun sugra la def waxdun asgar mawudatu sugra maanaam dafa faat bakkan fekk muy dund moom mooy bu ndaw bi bu mag bi mooy bu ceddo yi daan def bu jëkk te yàlla wax ko ci alxuraan bii ñu koy tuddee faat bakkan fekk muy dund mu ne loola tax euh, ki nekkoon mufti bu jëkk ñu ko naan Muhammad ibn Ibrahim al Cheikh dafa tuxal fii fatwa ci loolu ci majmuul fataawaam mu ne amma sa'yu li isqaat al xamli fala yajuz dalik ma lam yataxaqaq mawtuhu fa in taxaqaqa dalika jaaz nee na bépp jéego bu bu ñuy def ngir yàq ab ëmb ngir avortement xamal ne daganul daganul feek maanaam lu dul ne la mu ëmb dundatul maanaam buñ bu bu xasee ba amru ñu xam ne léegi ëpp na quatre mois li mu yor mi ngi dund bu demee nag ba lan la ne ci biiram moom dee maanaam doom ja dee ci biir bi bu ba dagan na mu def opération daal di koy génne dagan na bu booba dina ñëw tamit ci yan kaa wala ban kaa bu boo xam ne sharia maye na si ndaw si def avortement te muy kaa bu ñu xatal lool dinañ si ñëw waaye bu dul lool dafay xaram mu tuxalaat beneen fatwa ci hayat kibaar al ulama muy mbooloom boroom xam-xam yi gën mag foofee ca Màkka te bi ñu dajee point yi lañu lañu lañu dëppoo ci masala bi maanaam laaj bi ci wàllu avortement lan lañ ci wax awalan la sa dañ ne laa yajuz isqaatu alxamli fi muxtalifi maraxili illa li mubarririn sharciyin fi xududin dayiqatin jiddan la sa jiitu du dagan du dagan ñuy yàq ab ëmb di def avancement ëmb boobu moo xam ci mboolem ay état ba moo xam ci commencement ëmb bi la wala bu demee ba avancé lu dul nee lu dul li mu barririn sharci lu dul loo xam ne sharia maye na ko ci ay kaa yu xata xata xat dinañ ci ñëw yan charte moo war a daje ci loola dagan ñaareel bi mu ne ida kaana alxamlu fi tawr al awal bu fekkee ëmb bi ci étape bu njëkk ba la toll muy quarante jours yu njëkk yi ma la waxoon sànq wa hiya arbain wa fi isqaatihi maslahatun sharciya te dind boobu mu koy dindi moom ndaw si ak avortement bi muy def ci étape boobu am maslaha boo xam ne sharia maye na ko comme comme loola mën koo fegal aw lor goo xam ne gu gu dëggu la gu nar a am te loolu dinañ si ñëw bu boobaa jaaza isqaatu boobaa dagan na dagan na mu def avortement bi dagan na mu dindi ëmb boobu mu ne amma isqaatuhu fi hadihi mudda bu fekkee ne rek da koo bëgg dindi rek ci jamono jooju mi quarante jours njëkk yi xashyata al mashaqqa fi tarbiyati awlaad aw xawfan min alcazzi an takaalifi maciishatihim wa tacliimihim aw min ajli mustaqbalihim aw iktifaaan bima lada zawjayn min al awlaad fa gayru jaa'iz si xaala yi yëpp du dagan te mooy lan bu fekkee ne rek nee na moom ndaw si ba mu yëgee ne ëmb na ci quarante jours yu njëkk yi bëgg na koo dindi te la tax mu bëgg koo dindi nee na maanaam diisaayu ëmb maanaam coono yam nar a daj la xalaat coono yam nar a daj la xalaat wala sax nee na dafa ragal ne eh, mënu koo dundal maanaam dépense yi aju ci ëmb ak aussi nag nàmpal ak yor xale nee na moom daal dépense yooyu mënu ko wala xale bi bu juddoo wàllu njàngam yar koog eh, ëllëgam loolu lépp mu def ko si boppam ba ne lool mënu ko ba tax mu koy dindi boobaa du dagal lii cheikh bi di wax fii wala lii di borom xam-xam yi di wax fii lajna bi xeet kibaar ulama li muy wax fii yenn saa dafay nekk ci ay boppi jullit maal asaf ñuy xalaatee noonu wax na fi sax ba ne iktifaa awlaad bi ma ne am na ñoo xam ne bu ñu amee ñaari doom ñett ne doy na ñaar doy na wala ñetti doom doy na xalaat yu mel nii di ñëw ci seeni bopp ne man mënatuma ko kon dama koy dindi waliyaadu billah te nee na bu boobaa dagal ndax kooku wa taala moom moo ko bind te moom moo ko yor yàlla subhanahu wa taala moom moo ko bind ban dayo nga di dindi loole yàlla subhanahu wa taala def ñetteel bi laa yajuz isqaatu alxamli ida kaana alaqatan aw mudga loolu mooy étape bu njëkk bi bu tuxoo dem si beneen étape bi mu nekk alaqa muy deuxième quarante jours wala mudga muy troisième quarante jours yi dagan nee na lu dul xatta tuqarrira lajnatun tibbiyatun mawthuqa anna xatarun ala salaamati umme bi an yuxsha alayha alhalaak min istimraari jaaza isqaatuhu bacda istinfaadi kaafati alwasaa'il li talaafi tilka alaxtaar ëmb bi bu xasee ba jóge ci première étape bi ba dugg ci deuxième étape ba troisième étape kon taxul ñuy wax boobu lay gën a xaraam maanaam ci dind ko ak yàq ko mooy di jéem a def avortement nee na lu dul lu dul ci charte yi ñuy bëgg a wax muy ñetti charte yoo xam ne faaw feeg dajewul du dagan charte ba sa jiitu mooy taxaququl xatar ala ummi aljanin ida stamarat fi lxaml maanaam mu mu bir ne moom ndaw si dundam mi ngi ci danger dundam mi ngi ci danger bu fekkee ëmb boobu dafay wëy kontine dundam nekk loo xam ne dafa menacé wu ci ne ëmb boobu mën na koo jural mu faatu bakkanam mën na koo jural bakkanam te nekk loo xam ne ñaareel te mooy ñaareelu charte bi an yakuna dalika bi taqriri tabibayni muxtasayni thiqatayni fa akthar comme ni ko alcheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu taala di wax dafay nekk rapport boo xam ne lu mu néew néew ñaari médecin yu yoo xam ne loolu mooy seen spécialité te mu te ñu nekk ñu ñoo koy ñoo koy wax ne ndaw si lii bu continuer ak moom bakkanam xaj na si ci lu leer ñetteelu charte bi istinfaad kaafati alwasail li talaafi dalika alxatar maanaam mboolem moyen ak yoon wu ñu mën a jaar ba muccal ko amatul lu dul rek ñu dindi ëmb bi bu ñu amee weneen yoon dootul dagan bu fekkee na nag bunt yëpp tëjuna euh, def avortement rek moo sës ngir muccal bakkanam charte yi ñetti charte yi daje bu boobaa ci lay dagan kon mu dellu ca lañu waxoon ci kaa boo xam ne bu ñu xatal lool la du daf koy neex rek moom ndaw si wala mu neex boroom këram nga ne danga koy def ndax crime la bu rëy rëy rëy bàkkaar bu mag a mag la darura maanaam li ñu naan nécessité ak lu nécessaire loo xam ne moo ko mën a waral même charte yi ak li ñu koy wax yëpp am na sax même borom xam yu ko mayewul su mel ni alaamatu ibnu uthaymin rahimahullahu taala dafa dem ba ne euh, bu ëmb bi soree te ruu ne sa avortement boobu ngay def ak yàq ëmb bi rey bakkan la te kenn du rey bakkan ngir sàmm bakkan dañ koy bàyyeeg moom bu yàlla subhanahu wa taala dogalee mu wasin loole mucc bakkan ba mucc alhamdulillah bu yàlla subhanahu wa taala bakkanam yem fa muy lool loolu am na am ko wax ci borom xam waaye dama la nettali fii borom xam-xam yi muy xayet kibaaru ulama ñetti charte yi e, nee nañ bu dajee mën na koo kon ci ngay déggee ne kon mbir mi du lu woyof mbir mi du loo xam ne lu lu woyof la lu woyof la ñeenteel bi mu ne baada tawri thalith wa baada ikmaali arbaati ashhur lilxamli la yaxillu isqaatuhu xatta yuqarrara jamcun min الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته te mooy tënk li ñu waxoon sànq ne mooy bu xësee ba mat ñeenti weer dootul dagal muy xalaat ci dindi ëmb boobu wala muy def avortement lu dul ñett charte yi ma la wax léegi daje ci muy ay médecin yoo xam ne yu ñu wóolu lañ di nekk nekk ay spécialiste wax loolu mu nekk lu leer te amatuñ benn wasila pour muccal ko moom ndaw si lu dul ñu dindi ëmb boob yi ci lay dagal bu dul loola du dagal ci ak tënk mu ne ñëw na ci téere al allaama ibnu utaymin raximahu llahu taala te mooy addima altabiiya linnisa addima altabiciya linnisa bu sheikh alallaama ibnu uthaymin mu ne annahu ida qasada min isqaati min isqaatihi itlaafahu fa hada in kaana bacda nafxi ruux fiihi fa huwa xaraamun bila rayb liannahu qatlu nafsin bigayri xaq wa qatlu nafsi almuxarama xaraamun bilkitaabi wassunnati walijmaac te mooy borom xam leen wax waxoon léegi ne moom mayew ko si benn kaamoom nee bu xasee ba am ruu ëmb bi bu xasee ba am ruu te mooy ñeenti weer yi mat dafay araam ci loo xam ne nee amul benn sikki sàkka ndax bu boobaa faat bakkan la te nee faat bakkan ci lu dul dëgg lu alxuraan araamal la sunna araamal ko consensus ci boroom xam-xam yi dëppoo lu araam mu tuxalaat jëlee alxaafid ibn al jawzi rahimahullah ci téereem bii di ahkaamu nisa am na ab téere boo xam ne eh, dafa jagoo ci atte jigéen ñi maanaam lépp loo xam ne jigéen ñi ñoo ko jagoo ci ay atte moom la dajale ci téere boobee di téere bu mag bu am solo mu ne lamma kaana mawduu nikaax li talabi alwalad wa laysa min kulli almaai yakunu alwalad fa ida takawwana qad xasala almaqsuud fa tacammudu isqaatihi muxaalafatun li muraadi alxikma illa annahu in kaana dalika fi awwali alxamli fa qabla nafxi alruuxi fihi ithmun kabiir liannahu mutaraqin ila alkamaal wa saarin ila altamaam illa annahu aqallu ithman min alladi nufixa fihi alruux fa ida tacammadat isqaata ma fi ruux kaana ka qatli muminin qaala taala wa ida almawudatu su'ilat ila axiri kalaami rahimahullah te lii dafay tënk lañ waxoon sànq ne yàlla subhaanahu wa taala ci ni mu bindee doomu aadama yi moom moo def lii di euh, jokkoo diggante góor ak jigéen mu nekk sabab ci la muy dogal ci ndaw sa ci lay nekk ci biiram ci ak xereñteem moom borom bi tabaraka wa taala ne bu fekkee nag fa ëmb ba di tàmbalee la avant ruu di sa nekk def ko mu yàq ëmb boobu bakkaar bu rëy la waaye nee na fa muy gën a ñaawee nag fa muy gën a fa mooy gannaaw ba fa ruu amee ba noppi gannaaw ba ruu amee ba noppi nee di ko jéem a def ci jamono jooju mi ngi mel ni rey ab jullit buy dund ci kaw suuf nga qatli mu'min bi yàlla yàlla wax ci alquran wa man yaqtul mu'mina mutaammidan nee na ñoo yem nee yàlla waxaat ne wa ida al su'ilat bakkan yooyu ñuy faat fekk ñuy dund ëllëg yowm alqiyaama bu leen yàlla di laaj bi ayi dambin qutilat waaw ban bàkkaar ngeen defoon bañ bañ leen bañ bañ ray leen yow yaay dundal yow mi xalaat ndax bakkan bii bu juddoo duma ko mën a eh, yore duma ko mën a dundal loolu xalaat yéeféri de ñi gëmul yàlla subhaanahu wa taala ñoom ñooy xalaate noonu wa ma min dabbatin fi l illa ala rizquha amul lenn luy dukkat ci kaw suuf lu dul ne yàlla subhaanahu wa taala moo koy wërsëgal kooku yàllaa koy wërsëgal du yow yaa koy wërsëgal yow sa jëmmi bopp mënoo wërsëgal sa bopp yàllaa lay wërsëgal waaye xalaatinu yéefar yi comme ka waxoon si ñoom ne eh, fii ak deux mille deux mille cinquante eh, population mondiale bi maanaam dootu maanaam économie bi dootu mën dootu leen mën a mën a mën Bill Gates milliardaire boobu nga xam nee na ñu indi ay yoon yoo xam ne dañuy wàññi population yi ndax fii deux mille cinquante dootuñu mën a dund fi ci lañ defee seen pexe yi ngeen gis yëpp moom dañuy indil ay feebar ay yóbbu ay ra bakkan yu baree bare bari te nee corona bi nii ko gën a garaaw mi ni ñoom ñoo yàlla subhanahu wa ak ñoom ñoo ñoo yor monde bi di def lu leen neex ñoom ñoo bind mbindeef yi ñoo leen di dundal ñoo leen di wërsëgal loolu xalaatuñu yéefar la moo tax acheikhu Saalih xafidahu llahu taala mu ne fattaqillah ayatuha almuslima kon na nga ragal yàlla yow jullit bu jigéen bi wala taqdami ala hadihi aljarima bul xalaat mukk di def crime bu mag bii nii di avortement di yàq ab ëmb crime bu rëy rëy la ci lislaam bul xalaat comme bul maanaam bul nekk di xalaat sax naan ay comme ña jógoon di jéema sàkku ab loi boo xam ne li ñuy tuddee avortement médicalisé ci ay féministes yu kenn xamul naan dañ koo war a légaliser jigéen mën nañ ko violer mën na ëmb te neexu ko nangam ak nangam seen wax yooyu balaa ngay xalaat ay loi yu koy yu koy maye diine da ko xaraam bu dee jullit nga ayyatuhal muslima ndéem jullit nga ndéem ku gëm ku gëm yàlla nga bul xaar ay loi te diine dala koo tere dala dafa daf ko xaraamal ci yow waxumalaat nag loola bu demoon ba ñu maye ko ñu koy mbubboo rek dañ koy mbubboo naan ay viol ak wala ku ku ku ñu ku ñu forcé ëmbal ko yu mel noonu waaye nit ñi mën nañ see jaaree di naan ah comme am naa droit bi léegi def avortement médicalisé nanga ma ne ubbi buntu fasaad li ñu tuddee baabul fasaad buntu yàqute kon nga xam ne lii lu xaraam la kirim bu mag la ci diine li ay garadin min al agrad ak lu la ko mënti defloo nag nee na lu la ko mënti defloo mu ne wala tanxadii biddiaayaati almudallila bum la nax mukk ñooñi jóg di woote lu mel noonu di woote naan dañoo war a am euh, droit bi di def avortement boo xam ne euh, bu muc ay la naanga ma nga ila axiri wa taqaalidil baatila ak toppandoo yu neen yooyu nga xam ne si yéefar yi lay jógee allati laa tastaniddu ila aqlin aw diin du sukkandiku ci benn dëppoo ak xel mukk àndul ak xel àndul ak diine àndul loo xam ne ni sharia dafa ñëw di ko araamal ci yow xamal ne sag lor la àddina ak àllaaxira moo xam lor googu yëg nga wala yëgoo gis nga wala gisoo ko àdduna ak àllaaxira ñaata bakkane ci faatu ci ñaata nit ñu doon jéem a def looli moo xam lu ñuy naan la wala lu ñu leen di jox la wala opération la lu mën ci doon ñaata bakkan moo ci faatu waliyasu billah ànd ak bàkkaar bu mag boobee nga gàddu solo saw loos te it ñu xam ne ndaw sa koy def ak ka ko koy defal ak képp koo xam ne sabab la ci rek ñooy at ñooyam àtte ka koy def ak kañ koy defal ak képp koo xam ne sabab la ngir yàq ëmb boobi ak def avor avortement boobi benn bi benn la bi benn la muy àtte rey bakkan bu fekkee ëmb la boo xam ne bu avancé la bu fekkee bu avancé wula bakkar bu mag la même bu yeggul ci rey bakkan bàkkaar bu mag la ci diine jullit bi war na koo wattu war na koo sori